a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafizu abu muhammad abdul ghani ibnu abdil waahid al-maqdisiyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi salaatu wa salaam fi kitaabi salaa fi baabu salaatil iidayni an abdillaahi ibni umar radiyallaahu anhumaa annahu qaala kaana nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam wa abaa bakrin wa umaru radiyallaahu anhumaa yusalluuna al iidayni qabla al xutba kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullah mu ubbi buntu bu bees buntu bi nag ci version yi ñu yor mooy ñaar fukkeelu buntu bi ak juróom-ñaar muy numéro vingt-sept mu ne baabu salaatil iidayn buntu julli ñaari iid yi ñaari feet yi ci l'islam nag ñaari feet la am mooy li nga xamante ne nii mooy feetu kori kuy korite ak li nga xamante ne ni mooy tabaski léegi nag hadis bi mu ne an Abdullah ibn Umar mu ngi jële ci sahaaba bi nga xamante ne nii mooy Abdullah di doomi Umar radiyallahu anhuma annahu qaal neena kaana an-nabiyyu yenente bi de sallallahu wa nekkoon na wa Abu Bakr nag xalifa bu njëkk bari Seydina Abu Bakr wa Umar ak Seydina Umar radiyallahu anhuma yusalluuna ñoom de dañ doon julli al-iidayni julli ñaari iid yi qabla al-xutba laata ñuy xutba dañ doon julli ba pare dooru xutba voilà léegi nag mu jàll ci xadis bi nga xamante ne nii moom moo ci tegu mooy xadis cent quarante-huit di téeméer ba ñeent fukk ak juróom ñett mu naan al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma annahu qaala xatabana annabiyu sala allahu alayhi wasallama yowma aladha bacda alsalati fa qaal man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaaba annusuk wa man nasaka qabla alsalati fala nusuka lahu faqaala abu burdata bnu niyaarin xaalu albaraa ibni caazibin radiya allahu anhum ya rasuula allah sallallahu alayhi wa sallam inni nasattu shaati qabla as-salaa wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurb wa ahbabtu an takuna shaati awwala ma yudbahu fi bayti fadabahtu shaati wa taghaddaytu qabla an aatiya as-salaa qaala sallallahu alayhi wa sallam shaatuka shaatu lahm qaala radiyallahu anhu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa inna indana anaaqa hiya ahabbu ilayya min shaatayn afatajzii anna qaala sallallahu alayhi wa sallam na'am walan tajzii an ahadin ba'dak kon al-imaam Abdul Ghani <coughs> ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullah moom di hadis bii nga xam ne mooy kon bu ña bu ña téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom-ñett mu ne anil Baraa yi mu ngi jëlee ci saxaaba bi ñu naan al-Baraa ibni azib baayam di doomi azib ñoom ñaar ñit ay sahaaba la ñoon radiyallahu anhuma annahu qaala neena xatabana nabi mu ne yonent mi alayhi salatu wassalam daf ñoo sermoné daal dina ñuy ah, xutbaal tabaski bande mooy ca julli tabaski ja ba'da salaa bu mu julli ba daal di sermoné daal di ñuy xutbaal fa qaala moom wa alayhi salatu wassalam man salla salatana képp koo xam ne julli na suñu julli ji nga xam ne moom lañ julli léegi wa nasaka nusukana mu daal di rendi comme ñun nu ñuy rendee nga xamante ne ak jaamu yàlla la goo xam ne rendi gi di ko def ngir jegeñ sa boroom defe ko nii nga xam ne noonu lañ ko defee faqat dëgg-dëgg waajoo jële de asaaban nusuk kooku de jote na walla li xam ne mooy rendi gi nga xam ne moom la suñu boroom yoonal ci bis bi waaye wa man nasaka képp koo xam ne dafa rendi nag qabla salaati laata julli ñi nag fala nusuka la kooku moom ak rendeem moom amu ko voilà mooy kontul kooku moom rendeem googu kontul bokkul ak bi boroom di yoonal de <coughs> fa qaal bi mu waxee loolu moom alayhi salaatu wassalaam mu wax abu burda kenn ci mbooloo mi ci saxaaba yi radiyallahu anhum ku ñu naan abu burda di bàyyi burda ibnu niyaar di doomu niyaar kooku nag mu def mise en opposition mooy jumla i'tiradiya muy leeral fii kii mooy kan mu ne moom mooy xaalul bara mooy kii la woon nijaayu al ibn azib muy ki nettali hadis bi muy seydina al bara kii nii nijaayam lawoon woon abu burda mi mooy xaalu <clears throat> nijaay la woon bu albara ibni azib di bara di doomi azib radiyallahu anhum léegi nag moom mu jóg ne moom mu wax ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam inni nasattu shaati qabla as-salah ne ko ah yonent bi alayhi salaam man de ren dinaa man sama gàtt laata julli ji wa araftu ta xam naa anna al yawma kana bés bii kana tay de yawmu aklin wa shurb bésub lekk la ak bésub naan wa ahbabtu ta man de moom damaa sopp nag an takuna mu nekk ta moo taxoon damaa sopp daal an mu nekkoon daal shaat yi sama gàtt gi nga xam ne wax naa la ren dinaa ko ba pare awwala ma yuzbahu fi bayti man damaa soppoon bëggoon mu nekk li nga xam ne moom la njëkk rendi ci shaati ba looloo tax ma rendi ma rendi woon sama sama gàtt yi nag wa taghaddaytu ta lekk naa ca sax qabla an atiya salaa mooy lekk naa ci laata may agsi laata may ñëw ngir julli si fii ci jàkka ji fii nii ba mu koy jullee nii ah laata may dikkal julli ji qaal yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko shaatuka shaatu lahm ne ko nag sa sa mba sa sa gàtt googu nga rendi nag xamal ne ah <laughs> shaatu lahm la mooy <laughs> gàttug ndawal kese la ndawal nga ci am de bokkul ak bi yàlla digle moom voilà <laughs> qaal léegi nag moom mu ne Seydina Abu Burda radiyallahu anhu mu ko ya rasuulallah eh, ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam woowaat naa la de fa inna indana anaaqa ñun de am nañu <clears throat> mooy <clears throat> fa inna indana nekk na fi ñun anaqan mooy ab ab ab bëy bu jigéen voilà mooy bëy bu jigéen boo xam ne moom ah, hiya moom nag ahabbu ilayya moo ma gënal sax min shaatayni ñaari ñaari ñaari ñaari gàtt moom gis nga bëy bi ma am na bëy bu fa nekk moom laa defe ah moom moom mooy mooy ni mu jàppeek ni mu ni mu baaxee loolu de man moo ma gënal sax moo ma gënaloon sax ma amoon ñaari gàtt yoo xamante ne nii di ko jëndeek moom waaw moom moomu ko gënal de waaw léegi kom que moom moo ma fi dese waaw te fa tajsi an nii waaw yonent baay saa saam ndax bu ma ko ndax bu ma jëlee lool moom rendi ko ginnaaw bi jullee ba pare loolu dina doy pour man dina baax pour man qaal rasulullah yonent bi alayhi salaam ne ko nag qaala sallallahu alayhi wa sallam mu tontu ko ne ko naam waaw walan tajziya waaye nag du yi te dootul dootul taxawe dootul an ahadin ngir kenn baax daka sa ginnaaw yow moom mën nañ la koo permettre tey parce que lii moo la dal waaye sa ginnaaw yow yow def ko waaye moom sa gannaaw amul mooy loolu dootul nekk léegi nga naa ko de parce bu jigéen la boo xamante ne nii ci doomu bëy mooy bëy bu jigéen waaye mooy day dëgër nekk woo xam ne eh, bu bu bu bu baax nii boo ko gisee waaye suuf ko matul at matalul at voilà matul waaye boo ko gisee da ngay foog ne mat na at voilà mais daa baax léegi mu ne ko déedéet parce que affaire yi daa war a mat li nga xamante ne mooy atam léegi nag mu ngi noonu kon nag mu ne ko waaw yow moom man nga koo def waaye dootul dootul baax wala tajiya te dootul taxawal euh, place kenn koo xam ne dafa tine lii wala boog ñëw naan damay rendi ci xanaa ci tabaski kooku moom déedéet ahad an ahadin sa ginnaaw kon al imam ibnu Abdil Wahid al-Maqdissî rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi ci tegu di cent quarante neuf muy téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom ñeent mu ne an Jundub ibn Abdillahi al-Bajali radiyallahu taala anhu annahu qaala salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yawma an-nahr thumma khataba thumma dhabaha wa qaala sallallahu alayhi wa sallam man dabaxa qabla an yusalliya falyadbax uxra makaanaha wa man lam yadbax falyadbax bismillah mu ne ko naan Jundub mu ngi jële ci saxaaba bu ñu naan Jundub an Jundub ibn Abdillah di doomu ku ñuy Abdillah al-Bajali te bokkoon ci waa Bajila benn waaso la woon ci waaso arab yi moom ci ñoom la bokk moo tax ñu naan ko al-Bajali annahu qaala neena mu ne salla nabiyu salla julli na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> dafa julli yawman nahri bésub loj bi lu tudda lu tudda ko bésub loj parce que bés la boo xam ne dañ ciy loj gëléem bi di ci rendi xar yeeg yooyu moo tax ñu koy tudde nag yawman nahri voilà bésub loj bi voilà léegi nag mu ne daf ñoo yonent bi alayhi salaam dafa julli bés bi nga xam ne mooy bésub loj bi summa ginnaaw gi ba mu jullee ba pare xataba mu daal di def discours daal di def xutba summa ginnaaw gi zabaha ginnaaw ga nag mu daal di rendi <clears throat> voilà kon lool mooy lan salla dafa julli yawman nahri bi sub loj bi summa ginnaaw gi xataba mu sermon nit ñi xutbal leen summa gannaaw ga zabaha mu daal di rendi walaa mooy rendi xar léegi nag jëleem la ñuy loj <clears throat> waaye xar dañ koy rendi waqaal comme que ñu aji foofu la ñu bari dañ fay rendi badana yi dañ leen fay loj looloo tax ñu tudde ko noonu le wa qaal yonente bi alayhi salatu wassalaam mu ne man zabaha képp koo xamante ne nii te lii bi la ko waxoon voilà man zabaha qabla an yusalliya képp koo xam ne rendi na la kenn du wax rey na voilà rendi zabaha mooy rendi na qabla laata an yusalliya muy jul muy julli de fal yazbah na rendi uxra beneenu gàtt na wutiwaat beneen gàtt daal di koy rendi makaanaha place la mu njëkk a rendi ba pare waman la lam yazbah képp koo xam ne nag yow bi ngay rendi woo woon ah laata julli ji kooku moom baax na mu jullee ba pare ba xutba bi pare noonu fal yasbahna daal di rendi bismillah te tàmbalee ko te defe ko ci turu yàlla mi nga xam ne mooy allah soo nag al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci hadisu numéro cent cinquante muy téeméer bi ak juróom fukk mu ne an Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala shahidtu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-iid fa bada bilsolati qabla alxutbati bila adanin wala iqama summa qaama mutawakki'an ala bilal radiya allahu anhu fa amara bitaqwa allah fa amara bitaqwa allahi azza wa jalla wa hassa ala taa'atihi wa wa'aza annaasa wa zakkarahum summa madaa hattaa ataa annisaa fa wa'azahunna wa zakkarahunna wa qaala tasaddaqna fa innakunna aktharu hatabi jahannam fa qaamat imra'atun min sitati nnisaa saf'aa'ul khaddayn fa qaalat lima yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala li'annakunna tukthirna ash-shakaa wa takfurna al-'ashiir qaala radiyallahu anhu فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من أقرطتهن وخواتمهن kon الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى mu ne kon an Jaabir bi mu ngi koy jële ci Seydina Jaabir bi mooy ibn abdillah radiyallahu anhu annahu qaal neena shahidtu man de fekke naa ma nabi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawmal iid bésub iid bésub feet ah fa badaa mu tàmbalee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis salaa julli ji la tàmbale alhamdulillah qabla al xutbati laata muy xutba bila adhanin ci loo xam ne nag amul nodd wala iqaamata amul taxawal amul ñuy nodd jullit yi amul nodd bés boobu deful amul nodd te amul iqaam wala summa ginnaaw gi qaama mu daal di taxaw jóg mutawakkiyan ala Bilal doon doon jàppandu ci Seydina Bilal radiyallahu anhu fa amara léegi nag mu daal di digle ca ca ca la ca xutba ba mu def bi taqwallah ci ragal yàlla wa hassa mu daal di ñaax ala taati ñaax nit ñi ci ñuy topp yàlla azza wa jal wa wa'ada mu daal di waar annaas nit ñi wa zakkarahum mu daal di leen fàttali summa mada ginnaaw gi mu daal di avancé dox moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam hatta atan nisaa ba ni muy dikke fa jigéen ña tooge ca gannaaw foofale ñu nekk fa ñuy ca bërëbub jullikaay ba mu dem ba foofale wa wa'adahunna mu daal di leen waar wa zakkarahunna mu daal di leen fàttali wa qaala mu wax moom alayhi salaatu wassalaam ne leen tasaddaqna dee leen bari lu ngeen di sarixe saraxe leen dee leen saraxe fa innakunna ndax yéen kat aktharu hatabi jahannam ndax yéen a dina bari ci mattum safara yéen a ci ëpp waa yéen a ci ëpp léegi fa qaamat imra'atun mu am nag benn jigéen boo xam ne dafa jóg bi yonent bi saa saam waxee mu jóg ah min sitati nisaa boo xam ne mu ngi woon digg mbooloom jigéen ña fañ ne woon ci digg ba léegi nag mu daal di jóg safa'ul khaddayn koo xam ne lex yi daa mooy euh, daa xaw a soppeeku mooy lex ba euh, euh, couleur ba daa xaw a soppeeku xaw a jàll mel ni lu xaw a ñuul voilà léegi fa qaalat mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam li ma yaa rasuulallah waa lan moo tax yow daw yàlla li mooy ñun ñu bari ñu ëpp jigéen ñu ëpp mattum safara fa qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko li annakunna ndax yéen kat tuksirna da ngeen di baril ashaka mooy shikaaya bari jàmbat dangeen ngeen bari jàmbat ak ngeen ëppal ci njàmbat bari njàmbat wattak furna al ashir ba pare di di di di di di suul njëkk goo xamante ne dëkkaale bu rafet koy lan mooy jëkk ko fi am jëkkër ci ñoom lu mu ko defal ci lu baax bés bu gisee ci moom loo xam ne wute nag ni mu ko bëggee mu ne ma soo ma defal tus mooy wattak furna te da ngeen di nekk ñoo xam ne da ngeen di suul al ashir mooy dëkkaale ak njekk ak njekk ku leen ko defal moom bu ngeen ko meree rek moom ne kii ma su fee def dara ah ma maa defal dara sëy bii kay façon wax yooyu a ah, moom kay samay mbokk dox ma leen déggaloon waaye dëgër bopp waaye moom ma soo maa defal dara façon wax yu mel noonu le ak nit lu mu la defal ci lu baax rek en général moom moom buñ gisee lu leen naqar rek ñu ne sawaay mii def ma su fee def tous xaal léegi nag sëy naa jaabir radiyallahu anhu nee na fa jaal la ñoom jigéen ña nag daal di tàmbali nag di def yatasaddaq na di commencé nag di saraxe di min na ci seen takkaay ya lañ commencé ña ci amoon lu ñu takk ñu koy tekki di di di yulqii na ñu ngi koy sànni fii saw bi Bilaal ci li nga xam ne mooy lamba ci mbalaanu Seydina Bilaal mi mu yoroon daal di moom ñu ko koy sànni ñu ko ciy sànni min aqritatihinna ci li nga xam ne mooy seen jaaroy nopp yi ñuy def ci nopp yi walaa wala wa xawaatimihinna ak yi nga xam ne moom la ñuy def mooy seen lam yi ñu daal di jàpp ak seen yooyoog seen seen seen bagg yi ñuy jël di sànni ci li nga xamante ne nii mooy di ko saraxe di ko def ci lam ci lambaay ci sër bi nga xam ne moom la Seydina Bilal radiyallahu anhu yoroon léegi al imaam Abdul Ghani ibnu abdilwahid almaqdisiyu rahimahullahu taala muy wax ci xadisu cent cinquante et un muy téeméer bi ak juróom fukk ak benn mu ne an ummi atiyata nusaybata al ansaariyati radiyallahu anha annaha qaalat amarana kaani nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an nuxrija fil iidayni al awaatiqa wa zawaati al xuduur wa amara al-huyyada an ya'tazila musalla al-muslimiin wa fii lafdin kunnaa nu'maru an naxruja yawma al-'iid hattaa nuxrija al-bikra min xidrihaa hattaa nuxrija al-huyyada fayukabbirna bitakbiirihim wa yad'uuna bidu'aa'ihim yarjuuna barakata dhaalika al-yawmi wa tuhratahu kon al-imaam Abdul Ghani al-Maqdissî rahimahullahu taala muy wax hadis bi mujj nag ci buntu bi muy hadis cent cinquante et un léegi nag mu ngi koy jële ci ndaw suñu naan Ummu Atiyya mu ne um an Ummi Atiyyata Nusaybata Nusayba la tuddoon al-Ansaariya ko joowoon ci waa Ansaar mu ne amarana digal nañu kan moo ñu digal taami mu ngi jublu annabiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an nuxrija ñu génne fil iidayn ci mooy ci ñaari feet yoo yële ci ñaari bésu iid yi al awaatiqa jigéen ñi nga xamante ne nii dañuy mooy jànq yi ay jànq lañ wa zawatil xudur ak boroom ñi nga xam ne néeg ñi nga xam ne lañ leen di defaral ci kër gi foo xam ne fa la ñuy suturloo fa lañ leen di mooy fa ñuy nekk ndax góor ñi jigéen ñi du ñu bokk fa ñu nekk léegi nag léegi rek la àddina soppeeku boo ko waxee gaa yi jàpp ne fii ndekete loolu alors que loolu daa yàggul woon na xam lim yàggee loolu loolu moo amoon loolu moo doon yoon sax voilà jaxasoo beeg cambal cambal jurul jeex gi xew ba yi daal di pervertir xelu nit ñi jàpp ne lii mooy li xew ma solo demee noonu mu ne wa zawaatil xuduur léegi ñu gën ñu génne zawaatil xuduur boroom ñi nga xamante ne ñooy mbaar ya fa nga xam ne fa la ñuy nekk seen néeg yi ñuy sutur laaj nañu leen génne moo am na ci riwaay yooyu dana awaatiq yi ne ñoom ñoom ñooñu ñooy zawaatil xuduur ñooy boroom ñi nga xam ne néeg yi mooy jànq ya waaye gi nag wa amara mu daal di digle alxuyaba mu digle ñu génne ne ñi nga xam ne sax ñoom dañoo gis seeni mbërëg ñoom mu nañu génnaale tamit waaye buñ ñëwee an ya'tazilna musallal muslimiin nañu beru fi nga xam ne nag fële nit ñiy jullee mooy nañ nekk ca gannaaw voilà waaye fi nit ñiy jullee ñoom bu ñu nekk foofu la ndax ñoom waruñoo julli wa fi lafdin waaye nekk na ci benn kàddu ci ah, ah, ci hadis bi foofu sayyidatu Mu'atiya radiyallahu anha mu ne kunna ñun de nekkoon nan nu maru doon nu digal an naxruja an nu an naxruja yawmal iidi ñu génn bésum iid hatta nuxrijal bikra ba ni nga xamante ne nii noonu la ñuy génnee ñun dañuy génn an naxruja yawmal iid hatta nuxrija ba ni nga xam ne sax la ñuy génnee ah al bikra ñi nga xam ne ñooy jànq yi men xidriha génne jànq bi ci fi nga xam ne mooy fa muy nekk ci néeg ba muy nekk di laa ci kër gi dañ koy génne hatta nuxrijal xuyad ba ni nga xam ne sax dañuy génne ñi nga xamante ne nii ñooy ñu am bërëb ñu ànd ci fayu kabbir na bu ko defee ñuy takbiir di allahu akbar bi takbirihim bu nit ñi di wax takbiir góor ñeeg ñooñu ci jullikaay ba ñuy def takbiir comme ñoom di def allahu akbar yi wa yad'una daw sayid di daldi kooku ñu génne jànq boo bële ah wala ki moom muy daal di nekk koo xamante ne day day ñaan bi du'aihim ci ñaanuk ñi nga xam ne ñooy ñaanuk waa mbooloo ma yarjuuna ñuy am yaakaar bi am yaakaar muy am yaakaar barakata dhalika al yawm barke bés boo bële ñuy bésu fa'id bi wa tuhratu akuk laabam ak li nga xamante ne nii mooy ame ci ak laab ci yooy bàkkaar kon lii mooy buntu bu mooy hadis bu mujj bi ci jataay bi Allah ta'ala ñu gis beneen Allah ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam